ci jotaay bii weesu nag àggale woon nañ ci alfilaani althulaasiyu walrubaaiyu almujaradaani walmaziidu fiihima ci jotaay biy weesu li ñu ci dese mooy alfilu rubaai almujarad gisaawa gisaale woon nañu bi nga xam ne buñ ci yokkee ci alfilu yi muy verbe quadrilitère boobu nga xam ne ñeenti xaraf lay composé wu même bu dee ñëwul ci téere bi moom bi bi joxe rek mooy bi nga xam ne wazn ruba'i al mujarrad rek la joxe comme muy faala la ñun nag gisoon na ñi ciy yokk am na ñett yooyee mu ne woon desoon na ci indiwoon nañ ko gisoon nañ tamit al fii yi nga xam ne cours la boo xam ne moom gisoon nañ ko tamit ca première ba euh, sauf ko fii daf ci yokk al naa ibaani darf yi loolu moo ci yokk léegi ak tamit le fait que mu naan al mubham darfu mubham ak muxtas léegi nag loolu lañ gisoon bii weesu tey ñu waroon a gis comme ni ñu ko annoncé woon al maf'ulul al maf'ul al mutlaqu loolu dinañ ñëw ci mooy lan waaye balaa loolu dañ fi amoon ay exercices yoo xam ne dafa concerné woon Euh, alfilaani sulaasi war rubaa'i al mujarradaani wal mazidu fiihima loolu da ko concerné woon kon loolu il faut kon bala ñoo def dara ñu gis ko ñu corriger exercice yi exercice yooyu kon lan la woon dane woon tamarin mooy bi njëkk ci boobu bi wax bayyinil maadi wal mudaari'a min al af'al waneel leeralal lan moo ci nekk au passé ak lan moo ci nekk au présent continu ci verbe yii di ñëw istaana istaana mooy bi njëkk mooy sàkku ndimbal yi yépp nag tekki woon nañ leen peut-être duma ci jaaraat pour gagner du temps ndax gis nañ ne exercice yi dañu gën a gudd ndax cours bii nii jeexaluñu ko woon bañ ko njëkkee tàmbali moo tax exercice am yi ñu war koo def nii boole ko maf'ulun mutlaq bëgg non maf'ulun fii bëgg exercice maf'ulun fihi bëgg a def cours bi tey boo moywul kon duñu pare moo tax daanaka euh, liñ comme que firi woon nañu ko istaana moom bii la mooy kon ni ngay def dangay def benn tableau boo xam ne dangay def tableau bi ci kaw benn table boo xam ne benn côté bi maadi mooy passé beneen côté bi mu mudaari bépp verbe boo xamante ne nii maadi la mooy passé la lu weesu la nga def ko ci kaasu ñi weesu ci kolonu ñi weesu passé képp nag koo xamante ne nii verbe boo xamante ne nii moom dafa bokk ci yi nga xamante ne nii ñëwaguñ wala mooy yi ñuy jëf nii muy présent continu liy xew nii wala liy xewi nga def ko foofu kon istaana moom maadi la kon ci kaasu maadi mooy sàkku na ndimbal istaana yastainu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nasta'in foofu mudaari' la alors que istaana kon maadi yusibu yusibu moom mudaari' la ndax lan ndax yaa boobu nga gis asaaba yusibu asaaba moo doon kii bi yusibu yaa boobu comme nu ataaya bi yunfiqu moom mudaari' la comme yusibu ñoom ñaar anfaqa yunfiqu yusibu ak yunfiqu ñoom mudaari' la kaasu mudaari' nga leen baa jaay na baa moom lan la maadi la lu weesu la yamdi mooy mu ngi weesu na mu ngi weesu wala dina dina wëy dina wëy mada yamdi kon yamdi bi fi'lu maadin gis nga li ñuy wax moom mudaari' la ndax yaa bi ci kanam yamdi yushiru ashaara yushiru mooy junj na wala mu ngi yu yushiru moom fi'l mudaari' la yu'alliqu 'allaqa yu'alliqu kon 'allaqa bi kon moom mudaari' la lonk na yajibu mooy war na boobu wajaba la woon mooy kii bi mooy euh, nu mu tuddati maadi bi bii mudaari' la yajibu ta'assafa ta'assafa nag moom ci mazid yi la yi nga xam ne dañ koo yokk moom lan la kon moom mii ci wazn tafaala la wazn tafaala comme ni nga xamante ni loolu lañ ko gisee kon moom lan la maadi la ndax mudaari bi danga naan yata assafu ta assafa yata assafu kon moom lan la moom da ngay gis ne kon e maadi la du mudaari bu la taaboo bi ya ndax ndax moom mooy tafa wazn tafaala la mooy bañ gisoon numéro 7 la woon ci kii yi tafaala ta'assafa léegi yuhiinu ahaana yuhiinu doyadal na moom mudaari' la taxayyara ëlëmu na yataxayyaru la ñuy wax moom it tafaala la ci wazn tafaala la bokk kon moom lan la maadi la alhaa mooy préoccupé na préoccupé na ko ba mbir yi moom sonnatul ci faale li yëgatul yeneen moom ci lii rek la nekk alhaahu mooy da ko préoccupé shaghalahu lay tekki alha yulhi kon moom lan la maadi la alha daa sànku na moom maadi la yu taabiqu dëppoo na moom taabaqa yu taabiqu moom mudaari'an la kooku mudaari'an la yu taabiqu kon yu taabiqu fi'l mudaari'an la taabaqa yutaabiqu bi ñu tegu xaataba xaataba moom it moom maadi la xaataba yu xaatibu comme taabaqa ishtadda moom lan la maadi la yashtaddu la ñuy wax bu doon mudaari taxarraka moom kon moom maadi la yastaxiqu moom mudaari' la mudaari' la yastaxiqu yattabi'u ittaba'a yattabi'u yattabi'u moom mudaari' la yashku shaka yashku yashku moom mudaari' la kon loolu la woon mooy bu njëkk bi ci tegu mu ne bayyinil xuruuf al asliyata mimma yati verbe yi di ñëw waneel ana lan moo ci xarafu cosaan yi bi ci njëkkoon asraa mooy gaawtu na léegi lii ana cosaan bi lan la woon verbe trilitère la woon siin bi la ak raa ak ayn bi saraw sarua sarua la ñuy wax ñu yokk ci mazidu sulaasi la bi xarf fin moom benn xarf rek lañ ci yokk muy ñu yokk ab hamza bi alif boobu muy asraa kon siin bi ak raa bi ak ayn bi ñoom ñooy xarafu cosaan yi ihtamala mooy possible na yenu na possible na léegi ana cosaan bi cosaan bi mooy xaa ak miim bi ak laam bi xamala la woon ñu yokk ci ihtamala comme faala if if taala xaa miim beeg laam bi ñoom ñooy cosaan bi xamala xaa miim laam daa ana cosaan bi daa moom léppay cosaan bi ndax moom nii la mel voilà daa moom verbe trilitère la ta ci yi nga xam ne verbe défectueux lañ koy wax naaqis loolu gisoon nañ ko ba ñuy gis as saxiix ca ci ci tom bii nii sa la woon sax ci tom bii la bi ñuy gis euh, al fi'lu naaqis gisoon nañ moom lañuy wax ci français défectueux dama ko fàtte woon wax bañ ci tollee euh, misaal nag non ajwaf lañ naan concave bu ma juumal al fi'lul ajwaf concave ci français euh, kon al fi'lu moom daa trilitère la fi'lu naaqis la moom kon lool daa beeg ayin bi ak yi xëcc noonu ñoom ñooy cosaanam yajuuxu mooy na xiif moom cosaan bi jaa la woon jaa mooy cosaan bi kon jiin bi ak alif bi koy xëcc ak ayin bi moom mooy lan moom mooy euh, mooy loolu ñooy xaraf yooyu ñoom ñooy cosaan bi jaa xamante ne ni moom mooy cosaan bi loolu nag mooy fi'lul ajwaf mooy concave bi ma doon wax sànq nga xam ne ci digg bi day am benn alif bu koy xëcc comme xaala euh, jaa kon jiim jiim beeg alif beeg ayin bi ñoom ñooy cosaan bi ya juuxu boobu yaxudu moom cosaanam alif bi la hamza boobu xaa bi ak zaal boobu zaa bi nga xam ne ah xaa za moo doon kii bi alif bi xaa ak zaa bi ñoom ñooy cosaan bi axraja xaraja la woon mooy cosaan bi xaa beeg jiim bi ñoom ñooy cosaan bi taabaa moom tabaa mooy cosaan bi mooy taabeek baabeek ayin bi yuhsinu xasuna xasuna moom mooy cosaan bi xaabeek siin bi ak nuun bi ñooy xarafu cosaan yi istaghfara xayin bi faa bi ak raa bi ñooy cosaan bi xafara la woon istaf xafara xaa bi ak raa bi azama na azama moom cosaan bi ayin bi la ak va va bi miim bi ndax azuma la après ñu yokk ci shadda bi daal di doubler mooy ayin bi loolu xawoon nañ ko dañ naan mudaaful mudaaful ayni azama azuma la woon kon ayin bi za bi ak miim bi damma moom nii la mel moom mudaaf la boom it gisoon nañ ko ba ñuy gis saxiix ca as saxiix wal mu'tal moom verbe yooyu lañ naa al fi'lul mudaafu al fi'lul mudaafu comme farra bi damma kon loolu mooy cosaan bi daat bi ak ñaari miim yooyu nga xam ne moo tax ñu def ko shadda waswasa jax-jaxal na cosaan bi mooy lii lépp waaw bi siin bi waaw bi ak siin bi ndax moom verbe quadrilatère la mooy ñeenti xaraf la composé wu ata ata moom lan la moom dafa bokk ci verbe yi nga xamante ne nii verbe moom cosaanam mooy ata cosaanam ayn bi la woon ak taa bi ak waaw ak waaw moo fi doon nekk waaye moom moo nekkoon cosaanam sauf que moom nag amul par exemple loolu noonu mooy par exemple amoo verbe boo xamante ne nii buy tekki joxe bu tudd atawa déedéet mais lool moo nekkoon ci cosaan mu mujj léegi nag mais ata nga xam ne moom dañ koo yokk mais cosaanam xam nga mooy afala cosaanam dafa nekkoon ayin bi taa bi ak waaw taazama taazama moom cosaan bi mooy ayin bi ak va bi ak miin bi mooy azuma ayin bi ak za bi ak miim bi ñoom ñooy lañ ñoom ñoo nekk cosaan bi yatasaabaqu cosaanam mooy sabaqa siin bi baa bi ak xaaf bi siin bi ak baa bi ak xaaf bi ñoom ñooy cosaan bi istawlaa istawlaa mooy méngoo na koo xam ne dafa gouverner fenn dominer foofu di fa gouverner istawla moom mu ngi jóge ci waliya waaw bi ak laa bi ak yaa bi ñoom ñoo nekkoon cosaan bi waliya waaw bi ak laam bi ak yaa bi bi ci tegu wadda wadda damma ñoo yem ñoom loolu lañ yem comme daal bi da doon nekk ñaari daal wadd wadd ak da léegi nag ñu jël daa bu njëkk bi comme bañ ñaar yooyu daje ñu def benn shadda boo xam ne moom moom mooy représenter ne fii ñaari daal la comme damma miim bi tamit noonu la deme woon zalzala zalzala moom ñeenti yépp ñooy ñeent niñ deme nii ñooy xarafu cosaan zaay bi laam bi zaay bi ak laam bi yatakallamu moom cosaan bi moo doon kaaf bi ak laam bi ak miim bi kaaf laam bi ak miim bi yooyu ñooy cosaan bi ihtadaa cosaan bi mooy hadaa haa bi ak daal bi ak alif boobu nga xam ni maqsuura la yaa lañ koy bi demee yaa bu amul tomb loolu mooy cosaan bi yukrimu moom cosaanam mooy kaaf bi raa bi ak miim bi bi yaxaafu moom cosaanam mooy xaafa xaafa xaw xaafa moom mooy xaa bi ak alif bi ak faa bi ñoom ñooy cosaan bi moom lan la aju wof la mooy concave bi ñu waxoon saan comme xaala xaafa léegi nag comme ay xaalaak yooyu am na nag ay cosaan yoo xamante ne nii dañ ko ciy tudd mais ñun yi ñu intéressé fii mooy ma kii bi nu muy doon cosaan bi nga xam ne fa lañ ko fa lañ jële liñ ci yokk comme la mais ñoom ñii comme xaala naan la xawala après ñu changer kii bi def ko ay alif ak yooyu ñun dugguñu woon ci côté boobu xaafa kon alif bi mooy lan bi moom mooy co kii xaaf bi ak alif bi ak faa bi ñoom ñooy xarafu cosaan yi léegi nag mu ne la sarrif conjuguer mooy bu mujj bi ataa verbe ataa ilal maadi daf conjuguer ko maadi summal mudaari' boo paree nga conjuguer ko mudaari' summal bi après nga def ko impératif léegi loolu bu ma koy conjuguer léegi soit ñu jël ana anta anti wala ñu jël nam ñu tàmbaloon ci téere bi ni nga xam ne loon lañu masoon a conjuguer man moom bii laa gën a tàmb ana anta anti huwa hiya man boobu laa gën a tàmb léegi nag bu téere bi bu dee kon moom ni mu ko tëgge woon ma xool nan la ko tëgge voilà mooy tableau yi ni mu ko defee woon léegi dañuy jël pronoms yi noonu huwa la tàmbalee huwa hiya huma huma hum hunna anta anti antuma antuma antum antunna ana nahnu ak beneen nahnu bi nga xam ne ñëpp benn lañ kon ataa la ñuy conjuguer mooy topp na kon maadi yi la ñuy danga naan huwa ataa hiya hiya nag nga ne ataat maadi la ñuy wax huwa ataa hiya ataat hmm? huma ataa mooy ñoom ñaar ñu góor ñi de topp nañ huma bu jigéen bi ataata ataata ataata topp nañ ñoom ñaar ñu jigéen ñi hum ata'u ñoom de topp nañ hum ata'u hunna ata'na hunna ata'na anta ata'ta anti ata'ti antuma ata'tuma antuma ata'tuma kon anta ata'ta anti ataati antuma ataatuma beneen antuma bi ataatuma antum ataatum antum ataatum antunna ataatunna ana ataatu antum kon ataatum antunna ataatunna ana ataatu naxnu ataana naxnu ataana meneen naxnu bi ñoom ñëpp benn ataana kon maadi wa ngoo ko mudaari nag nga ne ma waa acca léegi wax nga maadi mudaari nag looy wax ma ne huwa yutiicu hiya tutiicu hiya tutiicu humaa yuti'aani huma yuti'aani beneen huma bi nga xam ne jigéen lañ nga ne tuti'aani tuti'aani mooy wane ne jigéen la bu góor bi yuti'aani huma ñaar yu jigéen ñi tuti'aani hum yuti'uuna hum yuti'uuna allah par exemple ñoom ñu ngi topp yàlla wa rasuula ak ndawam hum yuti'uuna hunna nga ne yuti'na hunna yuti'na hunna ñoom de ñu jigéen ñi yuti'na ñu ngi topp anta anta nga anta tuti'u anta tuti'u anti tuti'ina tuti'ina anti tuti'ina beneen antuma bi tamit tutiyaani moom duñu changer antuma tutiyaani antuma tutiyaani euh, mu des antuma antuma antum antum tuti'una antum tuti'una yéen yéen a ngi topp antunna antunna mooy jigéen ñu bari ñi nga xam ne yéen ñii may waxal ngeen nga ne tuti'na antunna tuti'na antunna tu ana léegi nag mu des ana man uti'u ngay wax ana uti'u nahnu nuti'u nahnu nuti'u nahnu nuti'u léegi nag mu des amr bi muy fi'l amr bi bu ma mooy bu ma dee damay joxe ndigal bu dee joxe ndigal moom pronom personnel li ñuy utiliser loolu xamoon nga ne bareetuñ bariwuñ anta la anti antuma antuma antum ak antunna comme niñ ko xame ndax ñi may jox ndigal il faut mu nekk fi nekk sama kanam waa ji manu la wala koo xam ne dama am lieson direct ak moom bu may dégg kooku mën naa ko wala moo ko moo ki fi nekk yem mais ki nga xam ne déggu nekk fële nekk ci mbiram xaw ma xaw ma fu mu nekk may wax naan dama koy jox ndigal kooku mooy ndigal lu yàqu la. kon anta la léegi nga ne waa léegi kon commencé anta looy wax ma ne dama naan anta atia anta yow toppal. atiillaha wa rasulahu toppal yàlla ak anta atii ma nga ne ma waa léegi anta moom wax nga ma ko waa léegi anti moom nan laay def nag mu ne la anti anti danga naan waa foog na moo ci toppoon waa anti walla moo ci topp atii ndax waxoon nañ la anta la anti antuma antuma antum antun na kon anti atii da ngay mooy yii nan ngay def yii nii dafa yomb mooy mudaare amru moom dangay ngay changer lan da ngay nuun yi nag du am mooy bu dee nuun la war a jeexe wala yooyu du am kon ana anta bokk yu ana tam ana anta atia anti atii atii toppal antuma ma ne antuma ati'a ati'a allah wa rasulahu yéen ñaar topp leen yàlla ak yonentam sallallahu alayhi wa sallam antuma beneen bi ati'a ñoom duñu changer antuma ati'a antuma ati'a antum ati'u topp leen antum ati'u antunna ma ne ati'na antunna atiana topp leen antum na atiana kon loolu moo doon exercice boobu nga xam ne moo doon sarrif ataa ila al maadi thumma al mudaari thumma al amr léegi nag mu des exercice u maf'ulun fiihi bi exercice u maf'ulun fiihi dane woon tamrinaani ñaari exercice la mu ne bayyinil maf'ula fiihi thumma adbut harakata ma a ahmaru bayyin leeral al maf'ul fiihi maf'ul fiihi bi summa ginnaaw gi udbut nga takk xarakata li nga xam ne daa nekk en rouge nañ njëkke loolu comme niñ doon def baqiya nabi yaa bu am shadda bi tegu ci nga war koo maas sallallahu alayhi wa in daal bi tegu ci daal boobu nga man koo ma nga war koo maas ja daal bu am shadda bi topp ci ak haa bi nga war koo maas sana tey nuun bi tegu ci nga war koo maas boobaa danga naan baqiya nabiyu sallallahu alayhi wa sallama baqiya nabiyu sallallahu alayhi wa sallama inda inda wala inda jaddihi sanatayni baqiya nabiyu sallallahu alayhi wa sallam inda jaddihi sanatayni léegi pare nga ci maas bi mu ne la ana maf'ulun fiihi bi nga ne inda moom maf'ulun fiihi la kenn laaju la nag nga ne ndax zarfu zamaan la zarfu makaan loolu rek lañ la laaj deux yëpp nga boo ñoom ñëpp nga ne inda moom mooy maf'ulun fiihi bi nga ne voilà mais inda la ni tamit man na koo doon moom bu boobaa ni xam nga sana waxoon nañ la sana moom ci almuxtas zarfu li zamaan almuxtas la bokk comme bu ma nee euh, paase naa fa sanatan voilà kon ak sana ni moom tamit day nekk maf'ulun fiihi ak inda bi ci tegu frase bi ci tegu woon yasu miim bi tegu ci miim boobu nga waroon commence almuslimu nuun bi daldi ciy tegu nuun boobu danga ko waroon a lan maas shah raa bi tegu ci nga waroon commence ramadana wa fii aaxi raa bi tegu ci raa boobu tamit danga ko waroon a lan maas ash raab deneen raa boobu da nga a maas lamma yaraw nal hilaa lam boobu tegu ci da nga war a maas yufti ru nuun bi tegu ci da nga a maas bu boobaa danga naan yasuumul yasuumul muslimuuna shahra ramadaana wa fi aaxiri shahri wa fi aaxiri shahri ah lamma yarawna alhilaala yuftiruuna wa fi aaxiri shahri lamma yarawna alhilaala yuftiruuna kon loolu mooy maas bi léegi ana maf'uulun fiihi bi nga ne yasuumul muslimuuna shahra ramadaana nga ne shahra nga moom naa'ib an ad-darf la mooy kon moom dafi toogal wala neex nga ne naa'ib an maf'uulun fiihi toogal maf'uulun fiihi bi ndax lan moom mudaafu ilaa zarf moom non non waaw waaw mudaaf ilaa ndax ramadan moom it lan la moom zarf zamaan la ndax moom euh, kii la temps la dafa am période boo xam ne moo ko weer a yem kon shahra bi moom lan la dañ ko naa ay baani zarfi te pourtant shahra ci boppam non danga naan shahra ci boppam moom mooy mudaaf bi ba nekk ramadan nekk mudaaf ilayhi mais shahra ci boppam noo shahra fii du nekk naib ndax moom ci boppam ci zarfu zamaan yi la ci zarfu kii yi la bokk maka am zamaan yi kon moom danga naan shahra moom mooy maf'ulun fiihi te moom mudaaf la ramadaan fii day nekk mudaaf ilayhi kon bokkul ak naib anil zarfi ndax naib anil zarfi li nga xam ne day remplacer zarf il faut moom mu bañ a nekk zarf ndax mënoo remplacer sa bopp tungu ni du teew ñuy nataal kon shahra moom mooy maf'ulun fihi bi mu ne wa fii ndax lan ndax fii dafa am lan dañu am maanaay lan maay maanaay ci biir ndax lan lan la yore maanaa ci biir ndax euh, mu ngi mel ni dañuy woor ci biiru weeru koor gi lool yasumul muslimuuna fii comme fii shahri ramadana walla te lool dañ la waxoon ca kuur ba ne bu dee dafa am qad takunu dhurufu al-muxtassa maf'ulan fihi idha tadammanat maanaa fii dafa am maanaa fii léegi nag loolu nag moo tax waaye bu ko amuloon moom du ko nekk kon shahra mooy maf'ulun fihi bi mu ne wa fi aaxiri wa fi aaxiri shahri te maf'ulun fii bi kon mooy shahra lammaa yaraw na lammaa yaraw na hilaa alhilaala yuftiruuna fii moom alhilaala fii xam nga hilaal moom lu ñuy gis la lool complément d'objet direct yaraw na lan la ñuy gis alhilaala kon mu ngi noonu shahra boobu mooy wa fi aaxiri shahri nag boobu nag moom du ko doon ndax man da nekk sax naa an ad-darf ndax naa an ad-darf dafa war a nekk lan moom dafa war a nekk mansuub comme ko fii dafa tegu ñu def aaxiri kon moom mënu koo nekk beneen phrase bi ci exercice bi moo doon wayaw miim bi tegu ci miim boobu dañ ko waroon a maas alayi daal bi tegu ci yusallu nuun bi tegu ci rakaatay salaa taabu tëju bi tegu ci ayi daal bi tegu ci alfit raa bi tegu ci sabaa xaa bu ñu xëcc bi tegu ci ma ayn bi ak aljamaa taabu tëju bi léegi nii lañ koy maas naan wa yawmal iidi fii doo wax wa yawmul iidi déedéet wa yawmal iidi yusalluuna rak no rakaatay salaati rakaatay salaati iidil fitri rakaatay salaati iidil fitri sabaaxan ma'al jamaati ma'al jamaati léegi euh, nga ne ma waa léegi mas ana ana maf'ulun fiihi bi nga ne yow wa yawma bii yawmal iidi bu dee phrase bi dafa nekk loo xam ne moom xam nga phrase bi nii nim mu ñëwee mooy dafa nekk waaw bi fii dafay am doole mooy day coordonné kon yawmal iidi bi yasuumuuna shahr euh, yasuumul muslimuuna shahra ramadaan shahra ramadaan way wa yusalluuna yawmal la mooy kon waa bi dafa am doole kon yawma bii moom lan la moom zarf la kon moom mooy maf'ulun fii bi wa yawma moom mooy maf'ulun fiihi bi yusalluuna rak'atay salaati iidil fitri sabaaxan ak sabaaxan sabaaxan tamit lan la moom it maf'ulun fiihi la ñaar yooyu kon ñoom ñooy maf'ulun fiihi yawma ak sabaaxan léegi bi ci tegu léegi nag bi ci tegu moo doon dernier bi mu ne jour zurtu waa ta zurtul mar yi daat bi ci teg woon mooy daat bi mooy yaa ko moom lañ waroon a maas zurtu almar yi daat boobu am siin bi ci tegu tamit dañ ko waroon a lan dañ ko waroon a maas euh, fàttewoon naa maa bi tamit ak maa bi maa boobu xam nga maa waxoon nañ la maa dafa bokk ci maf'ulun fihi léegi ak beneen muy kon kon am siin boobu dañ ko waroon a maas wasa azu raabeeg bi tegu ci dañ ko waroon a maas bu am shadda bi tegu ci ñu war yow miim bi tegu ci léegi danga naan zurtul marida zurtu al marida am si wasa kulla yawmin wa sa azuru kulla yawmin léegi maas nga ko ana maf'ulun fihi nga ne am si maf'ulun fihi la mooy maf'ulun fihi nga nga xam ne ñoom mabni lañ du ñu changer am si rek nga mën a wax mën a wax am su mu ne nag wasa azuru kulla yawmin léegi kulla boobu nag moom nag moom mooy naa ibanil maf'ul an maf'ulun fihi dafay taxawal maf'ulun fihi bi comme ismu mudaaf ila zarf boobu yi nga xam ne gisoon nañ ko dernier bi mu ne enrib inrabal ma lawnu ahmar li nekk en rouge ba'da a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim wal waalidaatu yurdi'na awlaadahunna hawlayni kaamilayni li ñu waroon a inrab mooy yurdi'na awlaadahunna hawlayni nga ne yurdi'na fi'lu mudaari' fi'lu mudaari' la boo xamante ni nii dañ koo conjugué mooy na hunna na yuur dia na kon moom mooy noo niñ koy inrabe da nga naan kon moom fi'lu lan la fi'lun mudari' mu yur dia na bi ci tegu fi'lu mudari' mooy yur dia na boobu Euh, mu ne awlaadahunna awlaadahunna non wa léegi nag walla wal fa'ilu nga ne wal fa'ilu damirun fa'il bi te moom mooy seen fa'il ñoom dafa nekk damir boo xamante ne ni dafa mooy nuun boobu noonu nuun boobu damirun muttasilun wa faa'il damirun muttasilun wa huwa faa'il awlaada hunna nga ne awlaada kan lañuy nàmpal awlaada maf'ulun bihi maf'ulun bihi mansuubun bil fatxati wa huwa mudaaf hunna damirun mabniyun léegi nuun bi nekkoon ci yordaana boo waxee eh, nuun bi danga naan mab da nga naan damirun mabniyun wa fa'ilu damirun mabniyun damirun muttasilun mabniyun mooy nuun boobu fii mahalli raf'i dafa nekk nag ci place foo xam ne ci yoon dañu ko waroon a lan dañu ko waroon a raf mais comme que nag dafa nekk damir mab mabni moo tax kenn du ko lan kenn xalaatu koo rafa léegi kon loolu la woon hunna kon danga naan awlaada hunna hunna boobu damirun mabniyun wa yu mahallil jarri daa nekk te moom mudaaf ilayhi la awlaada mudaaf kii bi nekk mudaaf ilayhi léegi bi ci tegu woon xawlayni ni moom mooy ñaari lan la moom moom mooy maf'ulun fii bi li tax nag ñu ne xawlay ni mooy ne dafa nekk nag maf'ulun fihi mansubun bil ya'i li annahu mu sanna léegi euh, kii bi loo ko fàttoon na bi nga nee fi'lu mudaari' danga naan mabniyun ndax moom waxoon nañ la ne hunna ak na ñoom ay mabni lañ ñoom fi'l mudari' yu ndax nuunu jigéen boobu nuunu niswa moo fa nekk yurdi'na di wane ne kon danga naan fi'l mudari' mabniyun bi sukuni la di moom dafa mabni yurdi' naa boobu mooy fa'il bi damirun muttasilun fi mahalli raf'i wa huwa fa'il awlaada mudaaf euh, ki euh, maf'ulun bihi mansuubun bil fathati wa huwa mudaaf hunna damirun damirun mabniyun fi mahallil jarri wa huwa mudaaf ilayhi hawlayni maf'ulun fihi mansuubun bil yaa'i te moom lan la en même temps moom dañ koy man'ut la ndax hawlayni kaamilayni naato bi kaamilayni di adjectif xawlayni kon manuut la en même temps gis nga exercice yi ni mu baree ni mu jëlee temps léegi nag mu des kon tey ñu war a gis al maf'ulul mutlaq al maf'ulu al mutlaq al nag français gars yi dañ koy jéem am na ñu koy tekkee complément absolu wala circonstanciel de manière complément absolu wala circonstanciel de manière am na ñu koy tekkee noonu peut-être mais daal buñ ci duggee léegi nii di nga gis lan lay tekki dëgg-dëgg en tout cas di nga ko xam léegi nag yow ba xool nan nga koy tekkee ndax man ay kii ci arabe di ci français nii daanaka xawuma ci chaud trop ndax affaire bi en général boo ko ni ñu koy tekkee day des mais nag dañ koy tekkee li ma wax noonu léegi kon baax na kon kon kuuru tay bi mooy al maf'ulu al mutlaq mu ne al maf'ulu al mutlaq nuqtataani day définir masdarun mansuubun yudkaru ba'da fi'lin min lafzihi li aw bayaani naw'ihi loolu mooy lan mu ne kon ñu waxaat ko al maf'ulul mutlaqu wala nga ne al maf'ulul mutlaq nuqtataani masdarun mansuubun fi'lin min lafzihi li ta'kiidihi aw bayaani naw'ihi aw adadihi aw wala nga mu ne al maf'ulul mutlaq masdarun am masdar lay doon masdar waxoon naa la mooy substantif mansuubun boo xam ne dañ koy nasab masdar sax gisoon nañu ko ñu nit ndeet gisoon nañ ko bi ñuy gis al mujarradu thulaasi ak al mujarradu ar rubaa'i wal mazidu fiihimaa ci tableau yooyu masdar doon na ci am comme tafaala yatafaalu tafaal mutafailun tafaalun tafaulan tafaulan mooy masdar bi loolu gisoon nañu lan mooy masdar mu ne loolu nag maf'ulun mutlaq masdar la bi ñuy def cours boobu waxoon naa la ne dinañu jariñ fii bu ñuy gis maf'ulun mutlaq joxoon naa la ci exemple ba ma ne jalastu jilsatal udaba yi jalastu toog naa jilsata tooginu voilà loolu mooy substantif euh, nu mu tuddati loolu dama ko fàtt maf'ulun euh, ismul maf'ul al ismul maf'ul ak ismul fa'il ismul fa'il dañ koy por participe actif mooy participe actif ismul maf'ul dañ koy woowee participe passif waxoon naa la boobu biñ ci àggee dama doon wax passif ak actif loolu it man nga ko jàppe noonu nga xam ne kii day jëf ismul fa'il moom actif la participe actif maf'ul ismu maf'ul participe passif fii nag mu ne al maf'ulul mutlaq moom masdarun masdar la kon substantif la boo xam ne mansuubun boo xam ne dañ koy nasab yuzkaru dees na ko tudd ba'da fi'lin ginnaaw verbe min lafzihi boo boo boo xam ne ñoom ñooy bokk même lettre yi ñu utilisé même expression bi jalastu jilsata nga gis jiin bi lam bi siin bi jilsata jiin bi laam bi siin bi ñëwaat mooy ci même racine bi lañ leen di tëggee moo tax mu ne yuzkaru dañ koy masdar la boo xam ne dañ koy nasab nag jàppal lool kon mooy man da nekk lu ñu marfon man nekk maskat lonk man da nekk jar man mansuub rek boo xam ne nag moom manula jiitu tamit day ñëw après verbe min lafz yi boo xam ne ñoom ñoo bokk ay kàddu ñoo bokk même kàddu yi li takiidihi ngir feddali verbe boobu noonee jëf jooju mu feddali ko aw bayaani naw'ihi ngir mu leeral façon bi aw adadihi wala ñaata la bu ma nee ko damm naa ko ñaari dammit voilà damm naa ko ñaari dammit dammit ak damm nga gis ne niñ kiiwee mais fii dama leeral naw kii yi ñaari damit léegi nag exemple yooyu yëpp dina ko kon jàppal day nekk substantif bi day nekk mansuub première li ngay jàpp boo xam ne après verbe bi lay ñëw te ñoom ñooy bokk même expression yi ñuy utiliser ñooy jox bokk même racine ngir feddali ko wala muy leeral ban façon la wala nombre la mu ne exemple ci alxuraan ba'da a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim warattilil qur'aana tartiilaa warattilil gis nga verbe bi bu njëkk bi rattili rattil rattil la woon mais waxoon nañ ne comme rattil après alqur'aana tegu ci te waxoon na ñaari alif ñaari sukkoon du ñu daje bu njëkk bi dañ koy def li looloo tax ñu ne waratili nga gis verbe boobu raa bi ak taa bi ak laa bi ak laam bi ñoom ñoo nekkaat ñoo ak alquran tartiilaa tartiilaa gis nga ci raa bi taa bi ak laam bi nga gis ne rattil tartiilan comme ndax lii tartiil mu ngi moo rattil ñoom ñoo bokk même moo tax loolu mu ne la te dañ koo tudd lan après biñ tuddee verbe bi muy rattil ci la tartil ñëw moom masdar la ratta la yu rattilu rattil mutarti mu mu murattil murattal ak tartiilan tartiilan mooy masdar bi kon masdar baango bo dañ ko tudd après verbe bi te ñoo bokk même expression même lettre yi ñoo bokk racine bii nag dafa ñëw ngir dëgëral warattil te jàng nga jàng alquran alquran tartiilan njàng moo xam ne day ànd ak dal gi ànd ak respecté façon yi nga xamante ne noonu la ko sama borom wàcce nga koy jànge noonu waxuñu nag neexal ndax taj tajwid ak neexal bokkuñu mooy respecté règle yi ndax nit mën nay tajwid saa mu neexal baat alors que nit mën nay neexal baat te tajwidul léeg-léeg nag ñun wolof yi dañuy am problème ngir différencier kuy neexal baat ak kuy def tajwid wala di jàngal xuraan bi rat tartiilan di ko jàng di respecter taxawaay yi ak tamit idgham yeeg yooyu yépp réglu tajwid yooyu nga gis rattiril xuraan tartiilan am njàng moo xamante ne nii di tax pour insister ci ni nga xam ne noonu nga ko war a parfaire mu ne beneen exemple ba léegi ci alxuraan ba a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim fasbir sabran jamiila fasbir sabran jamila nga gis fasbir sabran sabran mooy substantif bi mooy masdar bi te mansub la sabran comme tartilan nga xam ne dañ ko tudd après verbe bi muy fasbir muñal sabran ak muñ jamilan gu rafet wa rattilil qur'ana tartilan wa fasbir sabran jamilan inna haula'i yuriduna al-akhirah wa yadharuuna waraa'ahum yawman thaqiila fasbir kon sabran nga xam ne sa fasbir ak sabran isbir ak sabran ñoo bokk racine comme bu ma nee comme wax yoon naa ko fex darabtuhu darbatan mudariyatan dóor naa ko fi dóor boo xam ne dóor bu metti comme kojub mudar la darbatan ak dóor loolu daraba ak darbatan darbatan mooy maf'ulun mutlaq bi mu ne nag qad yakunu al masdarul mansuubu muraadan lil fi'li mu ne qad yakunu léeg-léeg mu nekk nag al masdarul mansuubu masdar bi nga xam ne muy substantif bi nga xam dañ ko nasab muraadifan maanaam muraadan muraadifan lil fi'li mu nekk loo xamante ne nii au lieu mu mu jël même expression yu bokk racine mais léeg-léeg ci yenn cas yi dina nekk loo xam ne kiiwam lay doon substantif boobu nga xam ne moo war a nekk maf'ul mutlaq bi day nekk lan day nekk synonyme verbe bi nga xam ne moom lay ñëw di ko dëgëral te ñoom ñu en général ñoo doon bokk racine mooy léeg-léeg nag mu ñëw jël loo xam ne synonyme la même mooy ñoo bokk lu ñuy xam nga bu ma ne toog na ak jekki na ci wolof noonu ay synonyme lañ même bu dee après am na ay quelques différences yu ci nekk mais jekki na ak toog na ak dëju na wala ma ne loolu noonu dëju na jekki na toog na loolu man nañ leen jàpp ay synonyme mooy li ñuy li ñuy benn la bu boobaa bu ma nee toog naa bu ma ne dëju naa comme ak toog wala toog naa ak dëju wala toog naa ak jékki yu mel noonu la lu bëgg a wax ne loolu tamit mën naa nekk léeg-léeg moo tax mu ne qad yakunu léeg-léeg mu nekk al masdarul mansuubu masdar bi nga xam ne dañ koo nasab fan mu nekk euh, synonyme lil fi'li verbe bi nga xam ne moom la ñëw ngir feddali ko wala ngir leeral ban façon la ban ak ban nombre la mu ne exemple jalastu qu'udan jalastu toog naa qu'udan ak jékki comme li ma doon wax sànq qaada mooy jekki na jalasa mooy toog na bu ma nee jalastu qu'udan jalastu toog naa qu'udan ak jekki ak toog mel ni dama ne woon jalastu jilsatan comme que jilsatan ak qu'udan mën nañ ne ay synonyme lañ même bu dee après bu nekk am na ay sew-sew yu mbokkul ak ngi ci des mais synonyme lañ dans moo tax moom mën na fee nekk bu boobaa qu'udan day nekk maf'ulun mutlaq bi mu ne waqad yakunu al fi'lu mahdhufan mu ne nag léeg-léeg tamit verbe bi nga xam ne moom la maf'ulul mutlaq bi ñëw ngir dëgëral wala ngir wane ngir leeral façon bi ak nombre bi mu ne boobu maf'ulul mutlaq bi verbe boobu nga xam ne moom lay ñëw di ko dëgëral noonu léeg-léeg nag mu nekk verbe boobu mahdhufan lu ñu effacé mislu comme shukran comme kenn defal la leen nga ne ko shukran shukran ya rajul waaye jaa jëf waay saa waaj yi comme benn waaye rendre service bu kii nga ne ko shukran laka wala shukran rek shukran rek dañ koy wax loolu lan lay mooy dañoo effacer lan la ashkuruka shukran maa ngi lay sant ak sant loolu la woon mais wala shakartuka shukran sant naa la ak cant waaye ñu dindi shakartu bi ak ak ak ak ak ak ak ak bo kii shakartu ñu dindi ko shakara bi ñu dindi ko après bàyyi ci shukran moo tax mu ne la loolu tamit day xew léeg-léeg ñu effacer verbe bi nga xamante ne nii moom lay ñëw di dëgëral comme qad yakunu léeg-léeg mu nekk al lu verbe bi mahdhufan luñ effacé mithlu comme shukran jërëjëf merci sant naa la ak ajaban loolu mooy yéemu naa ak yéemu ajibtu minhu ajaban wala yu mel noonu après léegi nag ñu dindi ajibtu bi nga ne ajaban rek ak subhaanallah subhaanallah tamit mooy booy dàqal suñu boroom lépp loo xam ne lu waroona lu ñuy xamul dara ñi di ko jéem a taqal te mu soreek moom gii yépp dañoo effacer lan ndax subhaana bii la subhaana moom léegi dañoo effacer lan lañ effacer verbu bi lañ effacer léegi mu ne la i'rab kon maf'ulun mutlaq mu ngoog mu ne nag i'rab kon ñu ñëw ci i'rab léegi day i'rab bi mu joxewoon woon sànq ci alxuraan a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim wa rattilil qur'aana tartiila kon boobu lay analyser mu ne rattil fi'lul amri mabniyun moom fi'lu amri mabniyun bi sukuni la mais moom defu ko du ci def yooyu danaa rek mabni fi'lu amri mabni mabniyun verbe bu digle la digle impératif anta bi mooy waratil anta anta damirun mustatirun fa'ilun damir la boo xam dafa nëbbatu yow yaa koy jëli fa'ilun te mooy sujet bi alqur'ana maf'ulun bihi mansubun bil fathati complément d'objet direct dañ koo nasab ci fatxa tartiilan nga ne maf'ulun mutlaqun mansuubun bil fatxati maf'ulun mutlaq mansuubun bil fatxa moom mooy maf tartiilan maf'ulun mutlaq mansuubun bil fatxati tamrin mu joxe benn exercice pour jeexal mu ne enrib ma lawnu ahmar tey inrab rek la inrabal analyser li nekk en rouge ñaar aay alxuraan lañ ba'da a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim innahum yakiiduuna kaydaa bi ci tegu innahum naka ñoom de ñoom yéeféer yi yakiiduuna ñu ngay tëral kaydaa di teg ay plan léegi balan moo ci nekk en rouge yakiiduuna kaydaa yakiiduuna kaydan lool ngay i'rab beneen bi yaa ba'da a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim yaa ayyuhal laziina aamanu uzkuru llaaha zikran kasiiraa yaa ayyuhal laziina aamanu dhikran kathiran ca suuratul ahzaab aaya bu neex la yaa ayyuhal ladina amanu lii mooy wane ne nag sikkar amul limite amul naan eh, moo tax ngeen di sikkar sikkar yi ngeen di sikkar te ñëwul ci ci xadiis bu leer ah dañ naan la yow demal yaa ay xanaa déggoo yaa ayyuhal ladina amanu e eh, yéen ñi nga xam ne da a gëm tëj seen gëm gi ngeen dëggu ci udkuru tudd leen allah buur yàlla turu allah dee leen sikkar allah udkurullah dee leen fàttaleku yàlla mais dee leen sikkar naan allah allah zikran ak sikkar kasiiran bu baree baree baree baree bari lu bari ci yàlla yow yaa koy définir yow yaa koy limité yow banaan seen sikkar si daa bari te yow mi koy wax dangay seetaan football di seetaan football ne football dara lu leer lu koy xaraamal amul nawetaan seen biir ba pare après walla di def seen tournoi bopp di dem sorteeg def lu nekk ne sort ci euh, yaaram ba pare après ñin ñi di si kar ngeen la yéen bidaa bi bu mag bi ngeen di def te alxuraan ne yaa ayyuhal ladina amanu yéen ñi gëm yàlla wazkurullaha tudd leen yàlla tudd leen allah allah allah allah allah allah allah allah zikran kasiiran tudd gu bare bare bare bare bare bare lu ci nit def nag doyut bu kenn defa defa def bare ah léegi nag sincèrement j'ai bien tuddee yàlla la sikkar naa bu baax déedéet sikkaroo fi dara yow li nga def saaboo boo jàppee ne bari na mooy defoo fi tus loolu kon ana moo fi nekk en rouge ñu war analyser dikran kathiran ak tudd gu bare bare bare bare waaye dee leen fàttaleku yàlla tamit bokk na tamit ci tekki ni ci tekki yi dee leen fàttaleku yàlla fàttaleku bu bari bi bi ci gën a leer mooy sikkar gi allah allah mais tamit bokk na ci loo war a dugg ak pas boo war a def loo war a def rek fàttalekul yàlla bu ko defee nga tudd ko façon ñaan yi ñëw ci sunna nga war koo def boo ko defee yow it ci sikkar ngay dëkk ak tamit di xalaat tamit di sikkar si foo tollu comme la yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon laa laa laa laa laa yazal lisaan lisaanuka ratban bi dhikrillah voilà bu ci tudd yàlla mooy wax la allah du xalaat rek bu doon xalaat rek kay du ko newee salaam nañu bu mu deñ tooy ci di tudd yàlla kon foofu la ñuy yem pour tey exercice yi nag moo jëloon temps bu baree baree baree bare xanaka xaaj bi moo ko jël waaye yàlla baax na maf'ulun mutlaq gis nañ ko bii di ñëw di ñu war a gis muy vingt et unième cours mu yàlla ismul jaamidu wal ismul mushtaq al ismul jaamid Euh, moom la ñuy woowe tur boo xam ne al mustaq mooy dérivé mooy loo xam ne dafa fette ci benn mbir dafa jóge ci dara dérivé aljaamin nag mooy tur boobu nga xamante ne nii moom invariable voilà non invariable yi nga xamante ne ñoom moom mënoo leen changer ak tur yi nga xamante ni ñoom dañuy nekk loo xam ne ay dérivé lañ